الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi taalibe yi gannaaw nuyoo cant ndokkeel bal xaq sakku si ñaan leen ñaanal yiwu àdduna ak waa àllaaxira ñu def aperçu bu gàtt ci dundu sëriñ bi faral nañ koy def sax xëy na dégg ngeen ko ba tàyyi waaye dafa jekk ci conférence bi nga xam ne li nga xam ne mooy sujet bi moo di Cheikh Amadou Bamba ak tasawufam ci biir kaadaru tasawufu lislaam ñu ne nag bindeef moom yi nga xam ne li ñuy wax exceptionnel maanaam bindeef mu doy kéemaan ci biir bindeef yi nga xam ne siluetam maanaam tolluwaayu dayo jëmmam tiim na diir bu yàgg milliers yi nga xam ne mooy milliers nit yàlla yi ak boroom xam-xam yi kooku mu ngi gane àdduna ci mille huit faral di waxee dégg nga ci fu ñuy wax Mbàkke Bawal ci wajur bu jigéen bu góor boo xam ne jullit xàqan la di borom xam-xam bu màgg wajuram bu jigéen di soxla su gëm yàlla ba fis di ko nangu dëgg ba ràññiku te sax ci di boroomu njàmbaar gu mat sëkk seen doom jooju di nitu yàlla ku ràññiku ci biir nit yàlla yi di waliyu lislaam wu siiw mu di koo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci ngir aw meloom te booba muy ci atam yu njëkk ci àdduna ndax mel yu yéeme yu néew fi ñu ko gis ci nit la rawatina mu daje ci moom gannaaw dafa bokkoon ci benn famille boo xam ne bu yàgg la ñu téye woon flambeau làmp bi leeral jullit ñi ci biir l'islam mu daldi di sabab jullit ñi am yaakaar ju réy ndax loolu ñu ko gisee ci njëlbeenam ci tàmbaleem à partir de l'adolescence manam bi nga xamee ne tàmbali na mag tuuti ñu daal di ràññee mais qualité yi wala yu mag yi nga xam ne yu mës tiim jamono la ñuy doon bokk na ci ñu am ci yaakaar mu nekk itam nit koo xam ne ak néeméem tax na nit ñu bari itteewoo jàppanteeg moom ci xam ko xam na muy doxale ak na muy jikkoowoo ak na mu mele ci biir ñi mu dajeel jamono te ñoom ngi koo xam ne ak ngëmam ak jox léppam boromam ak ni mu ànd ak ci way ci li nga xam ne moo ko tax a jóg ni mu dëddoo adduna ba amu ci benn soxla yooyu melo di melo yoo xam ne taxoon na nit ñëpp wëlbatiku ne ko jàkk ñu nga xam ne ñoo ko gënoon a jege ñooy ñu ci gënoon a yéemu ci moom muy koo xam ne dafa daal di tàmbalee rek ci sopp beew nekk moom kese xam ngeen ne wéetaay ci la gaañu mag ñépp ci la ñuy defee li yéem àdduna ak li jëriñ mbindeef yépp muy nitu xam-xam xam-xamu lislaam wala xam-xamu lu dul diine xam-xamu àdduna mu di keneen koo xam ne indi melu yéem nit ñi ci lislaam li gën a bari ci saw melo li ci gën a fés moo di ñeme wéetaay bëgg wéetaay di wéet rek ndax xam ngeen ne wéetaay ci la nit di nekk ci boppam rek dañu nit boppam nit ñi ñooy kiiraayam digganteem ak boppam boppam ay kiiraayam digganteem ak yàlla kon waxtu woo bëggee defar sa bopp ba mel ni nga war a mel nit ñi nga xam ne ñooy sa kiiraay ñooy sa digg dox sa diggante sa bopp ak ak ak ñooy nit ñi bu ko defee boo leen xoddikoo ba wéet ñeme wéetaay ci ngay xamee sa bopp ci ngay xamee na ngay war a def ci ngay xamee li nga xam ne moo tax suñ boroom bind la mission bi mu lay teg nga war ko matal ëllëg boo demee ba àgg ci xam loolu nag sa bopp ci boppam ngay jàng nag ndax mooy sa kiiraay sa digganteeg sa borom moom ngay sàkk noo defee noonu la ñu war a waxtaanee kon ci tasawuf mu di nit koo xam ne dafa daan muñ ku ko xas muñ ku ko dëkkal nit ñi mu dëkkul muñ ku ko ormaalul muñ lépp loo xam ne dana jóge ci nit ñu sew ñi di jëm ci nit ku wuuteeg ñoom ñu dem ba teg ko nit ko am na xelam xaalu safihim li safi anhu mubadiri mu daal di teel a gis ne suñu borom kat moo téye jaam bu nekk ci sa karawu jëg yi ba xam la bëgg a jëmale rek ngay jëm ba tax na lépp lu ko nit def mënoon na ko muñ ndax xam ne yàllaay dogal te lii suñu borom xëy nit ñi ñu di ko def ci xiise ak ci soxare du dara lu dul ngir mu gën a mën a wattandiku nit ñi gën leen a mën a muñ ngir féeteeg boromam rek bëgg gi mu bëggoon suñu borom nag ànd ak xam-xam bu màgg bi nga xam ne moom la ko suñu borom wërsëgale woon diit lu doyoon bi nga xamee ne ba tey waajuram a ngi fi waajuram bu góor xam ngeen ne daf daan jàngale nitu xam-xam la woon di nitu diine teel naa moom teel naa am xam-xam bu tax téere yu bari yu ñu daan jànge fii ci ndawam mu di ko versifier maanaam mu di ko def muy ay weer ndax xam ngeen ne we xale xalaat sa bopp di ko gën a tëral ci toxam bañ ko ko def ci xiise ak ci lu du dara lu dul ngir mu gën a mën a wattandiku nit ñi gën leen a mën a muñ ngir féeteeg boromam rek bëgg li mu bëggoon suñu borom nag ànd ak xam-xam bu màgg bi nga xam ne moom la ko suñu borom wërsëgale woon di it lu doyoon waar bi nga xam ne ba tey waajuram a ngi fi waajuram bu góor xam ngeen ne daf daan jàngale nitu xam-xam la woon di nitu diine teel naa moom teel am xam bu tax téere yu bari yu ñu daan jànge fii ci ndawam mu di ko versifier maanaam mu di ko def muy ay weer ndax xam ngeen weer ci xam-xam moo gën a yomb mokkal mu lu mel ne ay way lu demee ne way moo gën a yomb mokkal bu ko defee boo ko mokkalee da ngay téye masala ndax xam ngeen ne xam-xamu diine moom gannaaw lu ñuy toxal la du la caa génn loo xam ne da ngay xalaat sa bopp di ko génneel sa bopp da nga war a kon mokkal li ñu bind ndax inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabatil aqli suñu diine ji dañ koo tëral ci toxal li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jële ci jibril mu jële ci boromam mu ne nit ñi nii la loolu la ñu war a jàng ba xam ko di ko jëfee di ko diglee topp ko itam bañ ko wàcc bokkul ak xam-xam boo xam ne dangay def sa expérience ba conclure wala ngay wér di méditer di xalaat ba génne sa beneen beneen xalaat boo xam ne yow yaa ko njëkk indi bu ñu dee wax naan savoir par cœur pas savoir xam-xamu diine bokku ci ndax diine moom toxal rek jële naa ci diw yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam loolu moo waraloon kon moom mu nekkoon li tubaab di wax à la fois un abîme de science et une tête bien faite un de science maanaam kambuk xam-xam maanaam àll boo xam ne daf fees dell ak xam-xam ak bopp bu bopp bu dëgër bu wér bu baax bopp boo xam ne li ca nekk lu ñor xom la te lu dëggu la lu wér la te njuum ca ànd ca boromam di ko ñaw koo xam ne lépp lu mu dugg daf koy gisee na mu doon jaare ko fa ko war a jaare mu xam ko ni yoon li nga xam ne bu jógee ci lay war a jaar ba àgg ci boromam bu ca àggee nag jàng ni nga xam ne noonu lay xeet leen bindee fi ba jaarale leen ci yoon woowu nga xam ne ci la jaaroon ba àgg ci boromam xam ngeen ne nitu yàlla du doon docteur boo xam ne benn piqûre rek lay am ak jàngoro boo mën a ñëw nga indee moo piqûre la piqûre boobu déedéet buñ la nee jàkk rek sa xol buñ ko daal di daal di gis tilim yi ci nekk yëpp ak jàngoro yi ci nekk yépp daal di xam piqûre bañ lay piqûre wala comprimé bañ lay jox wala loolu si Ahmadou Bamba loolu la ñu woon. téere yooyu mu doon versifié nga xam ne prose la woon maanaam nasr la woon mu nose ko mujj na. Mamor Anta Sali bu dee jàngale tànn na jàngale ci téere yi sëriñ bi bind moo ko gënaloon jàngale ci téere yi ñeneen ñi bind lu tax téere bi mag gi mu mag détails yi muy indi ni muy leerale ba noppi yomba mokkal nga xam ne xam-xam bi du tàggoog yow li imaamu Shafi wax ne ilmi ma yi xaysuma yamamtu yanfauni qalbi lwiaau lahu la batnu sunduqi in kuntu fi lbayti kaana al ilmu fihi maa yi aw kuntu fi suuqi kaana al ilmu fi suuqi sama xam-xam dafa ànd ak man fu ma mën a jublu rek mu di ma jëriñ waaye sama xam-xam kat dékkul ca kees ga nga xam ne boo ma laajee damay dellu ubbi kees ga maanaam dem ca bibliothèque ba ubbi téere yi soog lay tontu xal bi yaa ulahu ci sama xol la sama xam-xam nekk laa bët lu sunduuqi su nekkee ci xam bi nekk ak man ci marché bi su ma nekkee ci néeg bi xam-xam bi nekk ak man ci néeg bi su dee jaar ci kaw yoon ku dajeeg man loo ma laaj rek ma wax la kon ndax xam-xam la boo xam ne bi am ku yore benn plage boo xam ne immatriculation bi Touba dañ koy ñaan mu gën njal ci waxtu ndawam ci saahir mu doon nit ku calme ku takk ku ne dégg koo xam ne dara yëngalu ko dafa teey ne xelew fer ne ngacc ni ko wala fii mag ñi daan waxe di tubaab bi wax ku pondéré circonspect moom la woon mu doon koo xam ne dafa daal di ràññiku ràññiku bu biir ñëpp ndax yar bi nga xam ne moo nekkoon ci moom ak teggin yu mat yi xel mu mag mi nga xam ne wax woo waxee su la tontoo rek yow ci sa bopp nga daal di daanu bu yàgg dégg nga xam ne moom la amoon it ci téere yi ñu daan jàngale nga xam ne ñii daan jàngale daawuñu ca àgg xam ne moom ni mu gisee seen dégg googu superficiel sax lu lu nekk ci kaw la waaye la ca biir la ca gën a mën a jariñ na koy dégg ak na mu koy dugalee ci bopp nit tax na bii Mame Mor Anta Sali amee ngant ba faddu ab diir ñàkk a jàngale moom daf ko daan dimbali di tëralal yenn alluwa yi bi nga xam ne loolu am na mu jël yëpp bi nga xam ne Mame Mame Mor Anta Sali wér na ba ñëw bëgg a tàmbaliwaat it taalibe yi li leen gënaloon moo di ñu bàyyi leen ak Cheikh Amadou Bamba mu di leen jàngal ndax jàngale yoon ba gënoon a leer ak li Mame Mor Anta Sali dem jé demoon dayo ci xam-xam lépp teewul loolu amoon mu di nit koo xam jàmm ñu bare bare bari lañ ko xam ak yéen ñëpp jàmm waaye nag nu ñu waxee woon rek ne ku soppoon beru la di wéer ndax nit kii tabax adduna ak kii tabax àllaaxira ku ci nekk nit ko xam ngeen yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan dem ci xaaru xiraa wut tuuti yóbbal xam loolu mooy cosaanal xelwa nekk foofa di méditer maanaam di xalaat boromam di xalaat nu bindee bindee fi fa leen jëmee ëllëg jaar-jaar yi ñuy jaar ni nit ñi manqué lu leen tax a manqué seytaane ak fi leen di jaar ba keroog bi ko jibril di feeñu xam ngeen nit moom ak muy wali muy yonent ku mu ci man a doon aajano maanaam li ñuy wax préparé ndax sallallahu alayhi wa sallam wéet googu mu daan wéet yëpp di méditer di woor di toog ay weer ci xunt mi teewul bi ko si bi Seydina Jibril ñëwee war koo feeñu war koo xamal ne yonent nga war koo jox yonent bi nga xam ne moom la war a doxal daf koo jàpp ñett ko xoj ko nekk ko ba mu sonn coono koo xam ne doom aadama gi ci moom ak yëgu adduna gi ci moom li muy woyof woyof dañ na ba jeexal te ñetti yoon li njëkk na ko xoj bàyyi ko ne ko iqra mu ne maa ana biqaar in booba taxagul mu mën a lumière bépp dugg ba mu mën a xam li muy jàng li mu koy li mu koy jàngaloo ba ca ñetteelu yoon wala soog a sotti ngeen noonu nga xam ne itam sëriñ bi ni mu wa ni ñu misaale ne ba muy gone daf daan topp àll bi di dox di waaxu waaxu waaxu waaxu ba mu yàgg mu jékki-jékki njuwee rek ne tafet mel ne ku seen loo ragal jubluwaat neneen bi ñu ko dee laaj mu ne ndaxam bay def man bu ma dee dox rek dégg baat yi may woo te du ma xam fu mu féete mu yàgg ma wet bu mu yàgg mu féete ma ci am ci yenn ci mag yi di dikkal Cheikh Ahmadul Badawi moom itam radiyallahu anhu waxtu ñu daan yéeg bu yéegee ba ci terrasse nga mu teel si benn tomb rek ci asamaan ba am ko ko mu di leen taf leen di leen ñaanal ba mujj peru bët bu ñuul bi dafa mujj xonq cooy mel na xalu safara tàkk Cheikh Ahmadou Bamba nekkoon ci bi muy jàng nit ku appliqué koo xam ne ni ma waxee woon ne amul caaxaan amul dara luy dox digganteem ak li mu jëm directement ci biir bi nga xam ne moom la visé rek bi muy jàng itam amul waxtaan amul geesu dara bu adduna bi doon toj du geesu du jóg du ko seet ñi nga xam ne xale yi nga xam ne ay moromam la moom la ñu daan eh, def seen melo yi di bari coow di waxtaan di xuloo di daw di dama ko dikk di di tëb yoonam mos cee nekk fi mu ne la naan dégg mel nit koo xam ne chargé nañ ko ba mu mu xalaat lu rëy loo xam ne lii lu war a ñëw lay doon te moom mooy ki nga xam ne moom la suñu borom fab teg ko ci kanamu loolu la mu war a jànkuwanteeg loolu mooy suñu bindee fii. loolu mu amee itte ju dëgër jooju ak njàmbaaram boobu attan sonn nga xam ne attan na dana tegooy coono yi adduna yépp ngir am xam-xam bi muy sàkku ndax fa la toll booba loolu may ne ko amul kenn kuñ ko mënoon a dendaleel ci ñi nga xam ne ñooy ay natt ngoom ci zahir ci wet at ak fi mu toll ci njàng loolu moo taxoon kon amatul woon moroom léegi réyaay gi mu rëy ak ni mu nekkee nit koo xam ne kii ku wal ñëpp wa wala wal war ku ne ko jàkk la dal nay fés naari gànnaar yi nga xam ne ay tukkikat lañu ay demkat ki giskat lañu nekk li ci gànnaar mbirum xale boobu waa Kajoor waa Bawal waa Saalum ñëpp di dégg doomu Mor Anta Sali ji ñu naan xamuñu lu mu doon waaye doomu aadama ju doy kéemaan la ngeen baax na gannaaw damay liir ci français di tekk ci wolof ngir ni lu mu war a accueillir de léegi noonu. bi nga xam ne nag àggal na njàngam xam ngeen ahlu tasawuf dañoo boole li ñu as siyaaxa mooy errance wëndeelu wër adduna bi ci seeni fonk mu jóg nag di wër adduna bi di siyaare wàllu yi di waxanteeg ñoom di laaj seen tur yàlla. nañ koy sikkare boroom xam-xam yi xam ngeen ne xam-xam dafa bari bokkul roq-roqaan yépp mu dugg ci ba dem gànnaar raafee réew mi ku fi nekk waxtaan ak ñoom discuter ak ñoom seet lañu ñu jël lam ca soxla lam ca gëm ne lii mën na koo jël mu jël ko ba dellu si ñeenti at ngoog yoo xam ne ñeenti at ngoog yoo xam ne wëndeelu rek la ko doon def diggante boobu wird yi ñu jël pour yàlla yi ñu ko jox ci ñi mu jàppoon ne ay nit ñu àgg ci yàlla lañ ñoo xam ne mën nañoo jox nit lu ko àggale ci yàlla ni mu gëmee woon loolu ba nekk ca di nit koo xam ne matal na charti cheikh tarbiya yëpp mu des charti cheikhu tarbiya amagul woon nag ngërëmal yàlla liggéey la gulul yàlla liggéey bu waral mu di ko añal loo xam ne bu ëllëgee mbindeef yëpp xaj ci loolu tax ñu ne dafa misaaloon ne bu ma demul woon ci gi danaa alaku alake mu misaale réew moo xam ne xiif daf caa am metti kenn amul benn pepp dugub ñu gis waa joo xam ne dafa defar xaw ma xam ngeen sàq wala déet defar ay sàqam mm, ba mu rafet ku ko seen defe ne fees na ak dugub te benn pepp nekku ca loolu moo taxoon mu ñaan boromam pour ngeen xam ngeen ne nit juddu am ay istidaat maanaam amee disposition yi nga xam ne moo koy tax ak àgg ci yàlla yépp ba dara manqué wul bokkul ak mu liggéey nag ba am ngërëmal yàlla àgg ci boroomam foo xam ne ñaari rakkaam rek yool ba day toll ni bindee fi yàlla bind yépp bu ñu tàmbali bu ñu ci génnee yonent yi ak saaba yi bu ñu tàmbali woon di jaamu yàlla ba yàlla bindee adduna ba keroog ñuy ëpp bufta bi ñaari rakam yooyu ko ëpp doole xam ngeen ne borom ñaari rakam yooyu moo sañe wax ne waalaaniyal abraaru fi uxraaya wan qaadali bi leen tixaaqiraaya nee na ñu baax ñépp ci man la ñu topp yomal xiyaam wan qaadali bi leen waaye sama benn ga ma suñu borom di benn amul dayo amul limite loolu bu ko mënul dégg dana di wax di tudd ay waliyu ak yi ñu baax jubluma ci lu dul pour xam naa ne fi moom ay murid rekk fi ne lu ñu wax daañu ko gëm waaye ñeneen ñi koy dégg pour ñu xam ne lu ma am la ma jël beneen wàll yu misaale ko ndax wàll yëpp dañoo nekk ci biiram ndax xutbul xaws moom euh, dañu wax ne fa la wilaaya yam xutbul xaws ñu ne fi la nit fala wilaaya yam ci aarifoon yi du ñëpp am na si ñoo xam ne nee ñu maqamu xutbul xaws mu ngi toll ci wilaaya fi xol toll si jëmm xol bopp ko féete kaw ñu ne nag al afraadu min al bashiri ñoo ñee ñi nga xam ne àgg nañ ci maqamam yonent waaye kenn ñu niwuleen ci mbindeef yi ndax dañoo ñëw gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon képp koo xam ne yaa ngi bokk ci afraadul alami lépp maqaam yëpp ngay boole kon maqaam wal yi bu ñu wax dañu xam ne mu ngi ci sa biir Cheikh Abdul euh, Cheikh Abou Is Bistani benn cheikh wala yu xaqan mas na koo yónnee sajaada ci taalibeem muy dem mu yóbbante ko ne ko ba demee waxal nga ko ne ko buy julli guddi sajaada bi ma ko jox na ko jullee ndax ma am ci tuyaa koy jullee bi mu ko joxee mu ne ko la xanaa ne man waxtu bu may tëdd maa ngi waa asamaan sépp ak waa suuf sépp Cheikh Ahmadou Bamba nekkoon soldaaru suñu borom tabaraka wa taala soldaaru yàlla xam ngeen ne soldat militaire de moom engagement fi la mën a yem moomatoo sa dara sa lépp ci yàlla koo xam ne du tàyyi mukk du son yëgul daanaka mel na ku yëgul xiif doo yëg mar doo yëg coon doo yëg dara ndax lépp lu ñëw rek jàpp na ne suñu borom daf koo jëlee spécialement pour moom ngir nattu ko wala ngir yëkkati maqamam ba tax na lu ko waroon naqari daf koy neex lu ko waroon metti daf koy sedd kon musul noppalu na noppalu nit du ko gis muy nelaw wala boog ci yenn ci jamono la ko daan def ci yu néew te am na lu tax man mën nekk ci biir conférence bi nu àgg ci am na ko ko doon laaj ndax da nga nelaw mu ne ko xam naa du ñàkk de waaye duñ ko duñ ko xaar fenn de daal du ne naa tëdd nelaw da nelaw fekk ma duñ ko def lu mu daan def nekk ci liggéey bi di liggéey di liggéey liggéey di liggéey ba sonn bu sonnee du bàyyi xam ngeen ne doomu aadama moom faaw mu xam ngeen ne euh, nit yàlla yi am na ñaari forme forme adamique forme bi nga xam ne mooy seen doomu aadama gi xam ne bu nu jàppoon ab yonent dugal ko ci néeg tëj ko joxuñu ko lekk joxuñu ko naan bu amee semaine faatu lu tax war ñu mën a toog weer du lekk yonent dafa indiwaale léppam wali dafa entraîné ba entraînement mën na weesu fi yonent bi mën a yem moo tax am na ci suuf yi ñoo xam ne dañuy toog weer lekk benn doomu ñebe benn ñebe ñu lekk ci weer da ngeen dégg ñu naan si am na di naan te du lekk am na at di lekk te am na at lekkul naanul waaye daal di sonn daal di yëg li nit ñi yëg boo leen jamee paaka ñu yëg ko mu nàcc nekk góom ñu di ko fàcc ba ba muy wér da leen di wax dara ñu fàtte ko dañuy dem ba mar bi bi mar yi mën na leen a rey mar mën na leen ndax nee ñu ahlu tasawuf nee ñu bari na gars yi yàlla yu jaar ci kaw géej gi te am na yu leen gën mar rey leen xam nga kii jaar ci kaw géej gi fu su ko neexee fu ndox nekk mën na tàllal loxoom fab ndox ma naan ca ba màndi waaye ki ko gën te mar rek rey ko loolu moo tax seen mbir lépp yooyu yëpp xëy na on aura l'occasion peut-être d'en parler je sais pas ah loolu moo tax mbii wàllu yu doy waar di lu kéemaane fi sëñ bi daan dem dafa dooleem yëm ba ci limitu doomu aadama gi mu daanu ci suuf daanu ci suuf nelaw diir bu gàtt mu daal di jóg sa tàkk mel ni musul son noonu la daan noppaloo waaye daawul toog noppalu dafa daan dem ba nga xam ne limitu kàttanu doomu aadama fii la yem mu daanu ci suuf sonn daana fàddu sax léeg-léeg mel ni ku fi jógee mel ni ku fi jógee dënkatu fa xam ngeen nit ku yàlla defal jooju boobu wolote maanaam jooju itte ak boobu jàmbaar ñooñu nit rek ñoo mën a yëkkati montagne yi teg fa ne mu ngi engagé ci yoonu tasawuf fekk mu xam ko xam ngeen ni waxee ne bokk na ci charti engagement ci yoonu tasawuf nga géeju ci xam-xamu sharia géeju ci xam-xamu xaqiqa soog a dugg nag ci entraînement yooyu leen ci kanam nga def ko ci condition ci euh, giddu sëriñ boo xam ne dafa jaar ba xam ko من التبحر في علم الشريعة مع علم الحقيقة من قبل الرياضات إذ ارتياض مع الإرشاد قبلهما من جالبات غرور مع شقوات na lu ko sëñ bi waxee ni nga déggee moom Xasaali radiyallahu taala anhu di wax ne bi mu jàngee ba noppi te am ay sikki sakka sikkoon na lu dul yàlla akuk yonent waxul ne yonent sàngam nangu wax wax leere ko ndax jiw ak jiw ak ñoo yonent wala waaye xam na ne yàlla am na yonent yi xam na ne àllaaxira dana am war na ci bi mu demee ba nga xam ne loolu dem na ba sikk si dugg ko dugg ko dugg ko ba ba mu jaaxle ba tawat ba wératul ba docteur yi seet ko ne kii kenn mënu koo faj ndax misère bi ci boppam dafa yàqu mooy jamono yi nga xam ne bi nga xam ne amee na cheram ci al madrasa nizamiya ci université boobu di jàngale ba nga xam ne adduna bépp dañu ko ñetti téeméeri borom xam-xam ay indi yoo xam ne àgg nañ ca dayo ba dañ daan ñëw ci la daan jàngalee bi mu bi nga xam ne nag tàmbalee di gannaaw réer na ba réer ba xamul fu dëgg nekk mu ne gannaaw man juddu naa ci néeg bàyyi yoo xam ne ci lislaam ci réewu lislaam julli rek laay mën a doon doomi nasaraan yi ñoom it loolu rek leen tax a nekk nasaraan doomi yahudi loolu leen tax kon ana ban avantage la am ci seen kaw lan ma war ne maa nekk ci dëgg ñoom nekkuñu ci dëgg mooy sikki sikki sikki sàkka si di dem di dem di dem ba àgg ci ne est moom ndax amul beneen adduna bu bokkul ak adduna bii mu seet ne ankay ah man ndax daa am na jamono yu ma doon nelaw bi may nelaw ma gént dem ci réew rafet ñu liggéey ko liggéey bu rafet taax yu gudd mbedd yu jub am ay tool ay ay jardin yu rafet mënoon naa waat ci bi ma nekkee ci gént gi ne lii dëgg la waaye bi ma yeewoo daal di xam ne loolu yëpp dara du ci dëgg ndax aalam bi mu nekk muy adduna bi a dëgg ba nga xam ne bu ñu fa demoon ni gént gi bi ndax aalam na noonu lay fenloo aalamu suñu adduna bi ñu nekk kon am na war na am beneen adduna ndax yàlla ni sàkk aalam boobu ay aalam yu bari la war a am mu jaaxle ay weer xamul lan mooy aalam boobu bi mu di gëstu ba gis ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na de annaas niyaamun fa iza maatu intabahu nit ñi dañuy ñuy dee kon dëgg dëgg réalité yi yi bu ñu deexee lañ koy gis ndax fa kashafna anka ghitaaka fa basaruka al-yawma hadiidun la alquran wax te yéen bi yonent bi salaatu moo kon am beneen aalam naa seet nag ci mboolem kuréel yi nit ñiy woote ngëm yàlla nekk ci ay diine ba xam ñan ñoo ci nekk ci dëgg wala ñan ñoo ci reflété aalam boobu mu gis ne ahlu tasawuf rek ñoom ñoo nit ñaari unsur la ñaari élément la yaram ak esprit ñoom ñaar ñu antagoniste lañu koo ci gën a dimbali ka ca gën a lot ñu xam ne kon nit dafa am principe boo xam ne moo di ruu dafa mel ne seetu waxtu boo xam ne euh, rompre nga attache terrestre yi dana affaiblir ci boo dee nelaw boo dee nelaw nag bi nga xam ne mooy sa leeru mu jàkkaarloog seetu bi nga xam ne mooy law mahfuz euh, suwar yi maanaam image sa nekk reflété ci nit ki kooku euh, principe boobu la ahlu tasawuf di topp ba nga xam ne même bu ñu nelawul àgg nañ ci riyaadatu nafsi maanaam ci entraînement mag boo xam ne euh, seen attention yi day feebal feebal ba nga xam ne li ñuy yëg ci àdduna dootul am solo bëggatuñu dara amul benn sikka xol boo xam ne des na ci seen xol euh, bu ñu weetee tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla dañuy dugg ci àllum malko jà jàkkaarloog ruux yi yonante yi jàkkaarloog malaayika yi gis loxol mam ko seen àddina ak safara jéeg mu ne nag ñii ñooy nekk dëgg kon tabaxaru fi ann sharat ma ilmil haqiqi mu ne ba ma demee ba nga xam ne lépp lu ñu mën a xam ci yër ci tasawuf xam naa ko mu des rek yaa ma daal di xam ne nag ñoom ah, baabu ahwaalin lañu laa ashaabu aqwaalin ma xam ne ñii bi ñu nit wax nit seen mbir mi dañ koy mos dañ koy dund dañ koy waaye du lu ñuy jàng rek ci téere yem ci mu des nag léegi pour mu war a dugg ci dam lépp pour firi bayit woowu si Ahmad Bamba radiyallahu anhu ñaari bayit yi muy wax ne ne min ha tabaxaru fi ilmi sharati ma ilmi alxaq min amri waaye lu ne euh, jamono bi daal du mu demee noonu kon noonu daal di kon wax boo xam ne sëñ bi beesaat na delluwaat ci activité am yow rek nga xam ne ci forme jaamu yàlla yi gën a kawe ci la consacré boppam mu seet amee yan jaamu yàlla ndax nit ku nekk ak sa gustation maanaam sa zawq ak sa expérience bopp sëriñ bi ban jaamu yàlla moo gën a efficace ci moom ci gis-gisam xanaa tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax sopp gi mu ko sopp ba nga xam ne waxtu wax ne téye na xalima nga xam ne day bind rasulullah sallallahu alayhi wasallam lay wax lay lay lay tagg xolam li andu tasawuf ay degré xol ci teewlu ak ci yëg màggaayu yàlla gi yëpp gi nga koy yëg intensité boobu ay degré la fu ñu li ñuy wax al ufuqul mubinu ak al ufuqul laala seen diggante maqaamaat yu dul jeex ngi fi sëñ Tuubaa day toll ci maqaama boo xam ne waxtu wuy bind lu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la cay toll kooku yàlla defal na ko ko moo tax ñu tànn muy asna xadim mu ni nag sëñ bi nag moo nekk sujet conversation ci réew mi yëpp foo dem fekk nga ñu waxtaane ko bay bàyyi wala nga fekk leen si ñu di ko waxtaane ndax euh, ku musula ñëw moo ñëw indi lu kenn musula indi ànd ak meloo xam ne miinuñu ko woon xamuñu ko woon waxtu muy wax ak bépp koy déglu ñépp koy déglu xol yi yéeg cër yi di lox mu jeexital ci xol yi ak ci xel yi jeexital boo xam ne nit ki dana fi jógee diir bu yàgg du mën a yëg leneen du gis leneen du bëgg leneen du sopp leneen kon noonu nga xam ne kon suñu borom defoon na muy jox doomu aadama yi wóolute koo xam ni mu ni mu waxee ne wala ne adillatu tasxiixi wala yi ñooy tegtalu wérub diine ji ndax képp koo xam ne gisoon nga Cheikh Ahmadou Bamba wala kenn ku mel ni moom ci xutbul aqtaab yi yow kuy sikki sàkk ci lislaam yow am nga tegtal bu wér a wér a wér ci ne lii rek moo wér mooy walaw li adilatu tasxiixi yi sëb ta yow yéen saxee loolu noonu la mel ne loolu euh, chrétiens yi wax nañ ko bu yàgg ak juif yi mais yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne jàngul fa muy xamee sax ma fóot léeg-léeg xam-xam dana ko dikkal jóge ci ummul kitaab bi jaar directement ci xolam dara du di da jaar ci diggante du alxaqiqatul muhammad alxaqiqatul ahmadiya ndax alxaqiqatul muhammadiya rek dana xam loo xam ne nekkul ci lawhu mahfuz nga xam ne directement bu jógee ci umul kitab ci moom lay ñëw mu ne inna allaha tabaraka wa taala xalaqa aadama xalaqa aadama ala surati rahman benn beneen riwaay bi ne xalaqa aadama ala suratihi yaxya ibnu mahin bu ko interprété nee na ala surati kon nan ngay firee beneen riwaaya bi ne xalaqa aadama ala mu dellu kon bind bind doomu aadama ci meroom suñu borom lu lënt doomu aadama yi la lu laaj texant la lu xóot la lu raglu la itam ndax wax ci dafay wax ci tawxid te wax ci tawxid ni ko sëñ Tuba waxe lu garaaw a garaaw la ndax ku xamul jëmmi suñu borom bi tabaraka wa na mu mele ak na mu nekke loo xam fa mu nekk ak na muy àndi nit ñi ñi nga xam ne alxuraan inna allaha maana maa ngi comme li nga wax salaat illaa xam ne kon fu nit ñi nekk ni ko suñu borom wax ci alquran suñu borom nga ànd ak ñoom ànd googu ku xamul jëmmi suñu borom ngeen am loo xam ànd googu nan la ànd ak ñi wala ci interprété maa yooyu yëpp muy lu dugg ci tawxid loo xam ne xëy na li ci ulama yi wax mën nañ koo tekki ni ñu ko waxee ñoom waaye nag mbirum tawxid la moo xam ne xóotaay ba ëpp na loolu xuus ca sëñ bi daana ko teel si ngeen tontu loolu mu tontu woon ci waa ci diggante Wulu Fatan ak Ibnu Hanbal ci gànnaar bi nga xam ne seen coow li bari na te kii nett li wax Imam Al-Ghazali kii nett li wax Cheikh Ahmed Tidiane yi ba na mu leen tontoo ne leen abi bind xaraf yi muy moom ba mu sëppee xalima gi di bind yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaxu na ba dikk tiim ko ne ko diggante Ghazali ak Ahmed Tidiane ak Imam Sawsi amul wuute ñeneen ñi ci def ñoo ñoo wute ñoo déggu la ñu wax waaye kenn ku ci nekk da ngaa wàccee amatu naas yi place ba ñu war a wàcc nga ña nga war a waxal rek ca la moo conditionné say wax ak ñoom adduna bi bu ñu seetee suuf si nu ne hôpital la malaat yi faral ñu koy wax seen yaram feebarul waaye seen i xol ñoo feebar ndax nit biñ ko bindee ala suratu rahman ngir mu nekk xalifatullahi fil mëntëg yu bari yi boobu ñu dem ci mbiri sëñ bi rek dama rek dama ko xamee ne dañ koo tartib mu composé diggante yaram ak li ñuy wax roox roox waxuma an nafsu naataqa moo ma tax di wax waxuma maanaam l'âme animal maanaam l'esprit maanaam an nafsu naataqa maanaam ar roox al ar rooxul xaq xaqiqi waxuma arro ak nafsaan yi doomu aadama duñ kon dikk di lu délicat maanaam lu doy waar lu bari faj kenn ku ci nekk faj ba retraité dem ba seen lim jeex yéen wacc nañ fi patrimoine boo xam ne mën nay faj nit ñi ba ba addinay tukki patrimoine boobu ahlu tasawuf ñoo ko téye ak seen loxo waaye kenn xamu leen nit ñi umpale nañ leen sobantal nañ leen doyati nañ leen xeex nañ leen mu ne doomu aadama ne ñaari parti yu mu amee lii ak malaaka la lii ak seytaane la lii dundat maanaam animaux yi la animaux ngeen ni ni waxee ne biir deru aadama jaani ñangoor a ngi ci seytaane a ngi ci gaynde ñangoor a ngi ci malaakaa ngi ci kon doomu aadama melo yooyu yëpp am na ko wan daatabi fi dafti wala xaa in yasri bi janaahihi illaa umamun amsaalukum am na doomu aadama yoo xam ne yoo lañu dañuy lore lakkal nit ñi fitnaal te seen melowaan wax du deñ doomu aadama yi nga xam ne mel wund nañu dégg nga lu ñu jekku sàcc ko seen bopp rek la ñuy nekkal fu ñu nekk am doomu adama yoo xam ne gaynde lañu wala jaani ñangoor am doomu aadama yoo xam ne ñu baax lañu kon doomu aadama bi war na wéral jàngoor yooyu yëpp ci boppam loolu mooy yoonu tasawuf bu ñu ko misaalee yoon woo xam ne kii dafay tukki ba àgg ci dëkk ba mu jëm dëkk ba mu jëm mooy àjjana mu bëgg a jóge fii dox ba àjjana ngeen jàngee xoqa xoqa moom mat na sëriñ ko jàng rek te topp ko jëfe ko dara du la dese boo ci boolee salaatu ala nabi da nga àgg ndax sëriñ bi ci boppam bind na si bind na ne salaatu ala nabi rek la nit mën a jàpp ba àgg ci yàlla te doo am sëriñ mu ni ndax daf lay xëcc ba nga jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi itam yoon wi mu lay tracé boo ci jaaree dara du des ci ngëneel yi yoon yi loo xam ne amuloo ko waaye mënul ñàkk kon nit ki am guddi spirituel ñu ni tasawuf day moom itam liy dal xam-xam yépp dal na ko dañu ne xam-xam yi yii dañoo ñor xam yii ñor te xamuñu yii xam te jotaguñu ñor ñu ni tasawuf dafa ñor waaye xam na ñor ak xam nan la deme ñu ne xam-xam bi ñor te xamul mooy xam-xamu xadis maanaam topp nañu nañ koy sellale nañuy dindee li ci bokkul ak li wóor di waaye liggéey biñ ci liggéey àgg na foo xam ne mën na jëriñ ñëpp ba dara manqué tul waaye ñu ci foo xam ne dootu jëriñ dara li nga xam ne mi ngeen àgg ci xam-xamu naxu euh, di ko topp di ko topp ba li ci amoon njëriñ mu mu mu jeex ñu topp di ko topp rek ngir topp bànneex ak passionné passion ba indi ci yoo xam ne amul njëriñ te day sonal nit ki ci di ko jàng naka noonu alxuraan ñi ko fi mag ñi daan jànge di indi ay waññi ay boole mu di ñuy laawaan di ki rek yooyu di taaxuraan xam nga yooyu mooy xam-xam bu ñor ba xëm ba yàqu am xam-xam yoo xam ne ñor na te xamuñu xam-xam yu xam te ñorul xam-xam bu ñorul te xam xam-xamu arut masalan da nga ñu ne xam-xamu tasawuf nag ñor na ba xam lu tax ñu ne dafa cee am yu bari yuñ ci dugal yoo xam ne bokku ci ndax évidemment buñ seetee maanaam mystique mboolem diine ju ne am na côté mystique maanaam partie bi nga ci xam ne dafa concerné directement suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne ak yëpp lay doon ci nit ki yëpp gu muy yëpp nga xam ne du ko mën a misaal ci kii du ko ko mën a sotti ni mu ko yëgee moom du ko ko mën a waxit ba mu xam ko ñun nag loolu nag dañ cee dugg ba am ñoo xam ne dañoo xaabaabal am ñenn ñoo xam ne dañ cee yokk yeneen yu ci bokkul ñu ne kon nag xam-xam tasawuf bi nga xam ne mooy indi li am njëriñ rek te yokku ci lu ci bokkul topp ñu koy ba mu àgg foo xam ne amatul njëriñ mooy li ñu tuddee le soufisme sunnite maanaam euh, tasawuf bu sunna ñu ne nag kon tasawuf tasawufu sunna moom nan lay mel fu mu jógee ak lu mu wuuteeg yeneen tasawuf yi xam ngeen tasawuf li mu doon tasawuf moo di euh, doomu aadama bi li nekk ci moom tey bokk ak malaayika yi di leeru yàlla ànd ak roox gi yëg gi mu yëg adduna di ko dund daf ko koy lëndëmalal ba du ko yëg na mu ko war a yëgee ñu dara euh, nag maanaam ay so ji ay xeeti entraînement yoo xam ne da koy def ba li nga xam ne moo lëndëmal sa bëtu xol dañ na ngay jàngdoo kéemaani yàlla yi di xam di dem bay mën a def ak dindi ndax leeru yàlla duggun la ak yërmande yàlla ak kattanu suñu borom tabaraka wa kon nit ki loolu nga xam ne ñàkk boobu mu war a ñàggi ba war a àgg foofu e bu fekkente ne dafa jaar ci sunna muy tawxid muy tasawuf boo xam ne tasawuf sunna la xam nga tasawuf lu jiitu Imam al-Ghazali fuqaha yi moom dañ ko dindi woon sànni ne bokkul ci l'islam c'est Ghazali qui a donné le droit soufisme moo tax ñu nangu tasawuf ba xam ne dëgg-dëgg ci l'islam la liggéey principe am yëpp bu ngeen seetee masak jiran maa ko am na tasawuf far bu ay ni da nga xasali bi arkaanu arif minha sab'a sumtan wa juwaan wa ijtinaaban bid'a wa tawbatan wa saharan wa uzla summa istiqaamatan fa ni'mal usla wa zaada sayxunaa li daal saamina taqul ilaahi wa baax na da nga gis moom euh, juróom-ñaari principe yooyu yëpp benn bu ci nekk génn na ci alxuraan génn ci sunna ñu ne nag tasawuf sunna nag mooy tasawuf boobu ñu ne nag lan mooy màngal yi nga xam ne mënu ko xamal ñu ne nit kii day takk ba way dem ci alxuraan ak xadis kat soo lu ci ñëw rek ci alxuraan la génne ak xadis xam ngeen ne alxuraan moom lu xóot la lu naqaree xam la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na amul benn xaraf ci arafi alxuraan yi dudul am na biir am bitti biir boobu amal ci biir ba muy juróom-ñaari biir nga xam ne kon alxuraan ngir dégg ko lu xóot la lu doy waar la mais tasawuf ci lañ ko jëlee l'attachement au livre saint et la tradition prophétique l'abandon tradition waaw waaw. mën nga mën nga kii après ma reposé tuuti boo kilee ma reprendre. Hmm? parce que xam nga lii da xaw a wuute. ahlu tasawuf kenn mënu leen a ndax amul dara lu ñu wuuteeg yonent bi sa alayhi wasallam ni mu jaare woon ci adduna ndax tasawuf def cee nekk ñi nga xam ne grammaire arabe yu njëkk yi grammaire dañ ko sos arabe yu njëkk ñi xamuñu woon luy grammaire imrul xays boo ko laajee luy fi'al luy fa'il luy wasaf. luy sifatul musabba sifatul musabba loo ko ci laaj du ko xam waaye nag euh, maanaam nature la ndax langam la noonu la koy làkke te du yàq yow mi nga xam ne nag lang bi du sa lang ñu tëral nomenclature terminologie ak ay sàkkal ay tur yoo xam ne ñoo ko sos pour nga di si jaaree ngir nga mën a xam noonu la tasawuf demee yonente bi la woon saxaaba yëpp mutasawif la ñu woon waaye nag bi ñu ko bëggee jàngal koo xam ne fekkul woon jamonoy saxaaba yi bokkul woon te ñoom du woon arab faw ñu sos ay tur lenn lu nekk ñu wutal ko sallallahu alayhi wasallam mutasawif loolu ndax amul benn ci principe yi tasawuf yi boo xam ne du yonente bi ko daan jëfe sahaaba yi di ko jëfe ñu xam ne ko l'origine bokk na ci bul topp yu yomb yi sharia nangam ci ko lot yooyu ñu doyee di ñu amul kàttan ñi seen ngëm ñóorul ñoom lañ ko may waaye yi nga xam dangay bëgg a dem ci yàlla moom bul topp yooyu mukk na ko bàyyi loolu bokk na ci charte tasawuf junni di yàlla xamal nañu ko waaye déggiwul ko ci ne nee ñu diw nee diw nee diw nee na ci nu yàlla joxe tasawuf moo di wéyee metti muñ ko ngir yàlla xam ne yàlla la ko teg muñ xiif muñ mar fab sa xol aj ko ci malakoon xam ne mbindeef yi mu nga leen yépp tooñ muñal nga dañu wax ne ñetti dee bala ngay àgg yàlla da ko dee dee gu ñuul dee gu wert dee gu weex ñi ki dee goo xam ne xiif ak mar ak metit da nga koy muñ ba nga xam ne tàmm nga ko ba mën cee muñ loo xam ne kenn nit mënu la muñ genn wàllaat ga muñ doyadi nit ñi doyadi la teg la foo xam ne du amul solo di la mépriser maanaam di la di la doya di daal di la xeeb yëpp nga muñ ko muñ itam ñu di la teg ñaawteef yoo xam ne nekkul ci yow nga xam ko xam ne yàlla xam ne ñaawteef yi nekkul ci yow nga muñ ko ndax suñu borom daf lay xiit xiital di la métti di la xiit ba nga xam ne xel wuute nga ak waa adduna yi mu soog lay boole si ñi mu tànn nga foo xam ne béréb bu sell nit ñaa ngi sañse nit ñaa ngi kii nga sol ay sagar wala ñu woyof mën ca dem te du la doo ko tekki muy dara nga mën xiif am nga gàddu sa saaku mburu ku la saaga ndey tàll te gi la pes nga fab nguru jox ko wala xaalis jox ko wala nga ñaanal ko yàlla yu mel noonu boo seetee dafay euh, bu noonu bu Cheikh Abdourahim Chaarani net na ki solo na ci dee yooyu lu bari ndax nit ki day dee ba dootu yëg nangam mooy dee yooyu xam ne ñoom la ñu misaale noonu nit ki balay àgg ci yàlla faaw mu àgg foofu nit ki kenn da nga la mën a talaata du te du tax ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne bi ñu demee bi ñu ko sànnee xeer ba demm bëñ bi ci Uhud gas kàmb bu xóot muur ko ay cari garab mu daanu ci ba Seydina Ali ak Seydina Zubayr ñoo ko doon xëcc yëkkati deret ji sottiku euh, bën bi dama mbaxane weñ mi mu soloon euh, dugg ci yi ba sori nga xam ne pour dindi ko ki ko njëkkoon dindi bën bi dafa dafa cee des moom itam ñu ne ko rëbbal ñu yàlla alag leen mu mer ba ku ko gis xam ne mer na mu ne su borom yebalu ma yónni ma ngir rëbbe daf may yebal ngir ma nekk yërmande jaam ñi inna ma ana rahmatun muhdatun daal ne su borom muñal leen jéggal leen dañoo xamul rek ahlu tasawuf dañuy roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jéego boobu lu mel noonu moo waral eh, Cheikh Ahmad Bamba taala di wax naan lakin axutu an jamii naasi xaw da ngay la def lépp ak la tooñ mooy dee gu wert googu la mënul ñàkk bala doo àgg ci yàlla mukk ci allah bokk na ci tasawuf ñi nga xam ne kon noonu la Seydina Junayd radiyallahu anhu wax ne ci loolu lañ jëlee ci muñ boobu ak tasawuf boobu ak wéet wacc ci nit ñi def suñu xel ak suñu xol yépp ci yàlla di jaamu rek ba ci la ñu jëlee tasawuf xam ngeen ne suñu borom ay mbiram lu kéemaane la benn wàll yi dafa doon dox di dem ba fekk benn wàll yi bu toog ci ronu garab mu gis ci basiraam ne kii war na dund juróom fukki at war na ko dundaat te am na maqaam mu mu yóotu moo xam ne juróom fukki at yi dana ko fi amaat soog cay àgg te suñu borom dogal na ne dana àgg ci maqaam boobu mu dem fa mu jëmoon bi mu wàññi ko jóg fekk wàll yi boobu gaañ rey ko ba di ko lekk mu nekk moom problème bu doy waar mu dem këram mënul mënul nelaw mënul xam waaye man kii man gis naa ko ba leer na ma juróom fukki at na ko dundaal juróom fukki at yi ci la war a jotee maqaam sàngam te leer na ne dana jot maqaam yi ma dellu si gaynde gi rey ko ba di ko lekk loolu moom mënul am li ma ci daal ci sama bët moom mënul am waaye li ma ci sama xol moom yaakaar naa ne mënul randu mënul randu li nga xam ne jaaxle na ba jaaxle ba jaaxle suñu borom xamal ko ci ilham ne ko wali boobu juróom fukki at yooyu yor maqaam boobu ngir war ca àgg dana ci sonni cooro bu bari sama yërmande nag moo ko jot nga xam ne mënu la jot maqaam moomu ci lu dul juróom fukki at yooyu lu dul gaynde gi fàdd ko lekk ko rek bu ko fàddee lekk ko nag dana jot maqaam moomu te du sonni juróom dana dikk fi man cooroom dañ xiifam dañ ba juróom fukki yooyu di ko wéyee xiif ak mar ak sonn ak rafle ak jaaxle ak muñ toroxte ak métit ak tiitaange ak njaqare ak xel mu dala di yooyu yëpp ma fegal ko ko waaye nag ci kaw gaynde gi rey ko lekk ko waaw ma bàyyi la nga de ñu tasawuf li nga xam ne mooy seen gis-gisu àdduna ak yoonu yàlla seen coono li nga xam ne mooy seen itte di lenn muy jëm ci yàlla loolu nag gannaaw seen métier ci la ñu dëkk guddeeg bëccëg di dem ak dikk suñu borom di leen ci ubbil ay bunt njariñ ay bunti xam-xam ñu di ci àgg ci foo xam ne dañu koy nettali ku ko xamul du ko mën a gëm xam ngeen ne buñ ne lii kaani la wala suukar ki ko mos ba xam li mu saf mënul wax rek keneen ba mu xam la mu safe ak la mu la saf-saf ga demee da nga koy mos rek xam ni mu demee waaye kenn mënu la ko wax ba mu dugg sa bopp lu bari ci xaali ahlu tasawuf fii noonu lay demee daf lay wóor ne yow ni mu la wóor ne lii ngay lekk suukar si am na ci ak ni mu umpe nit ñi bu adduna bépp taxawoon ne la li nga nekk du dëgg li ngay wax doo am sikki sàkk yow ci ne lii lii rek moom mooy dëgg te li nga moom xam nga li mu doon liñ la wóore ne fukk gën a bari ñett ba nga xam ne adduna bépp buñ daje woon bëgg a dugal ci sa bopp bi ne fukk gën a bari ñett buñ la newoon pour prouver la ko xeer wi dama koy soppi or wurus yet wi dama koy soppi jaan def ko ci sa kanam it doo am sikki sàkk mukk ci ne fukk gën a bari ñett lii des rek ci sa bopp moo di ne kii fan la jaar ba man loolu loolu moo lay jaaxal waaye dal tànn xam ne bakkan ak seytaane suñu borom daf leen a booleeg doomu aadama ndax lenn lu baax yombul suñu borom li mu lépp lu ci daf koy jaay ndax ñi nga xam ne ca azal dafa nattoon ñu nekk yonent bu ñëwee ci àddina daañu daj loo xam ne mburu du ko daj ci taal yonent bi sallallahu alayhi li mu daj ci àddina ko seete tax tax ñu bind bindee fii ci ñi ëpp ci ulama yooyu ni ñu ko waxee ak ni ñu ko gëmee da ngay defoon ne loolu mënoon na ko bañ a daan ndax suñu borom bu ko sooboon mu yónni malaaka wala mu jubal mbindeef yëpp rek te du jaaroon waaye yónni benn jëmm amul ndey amul baay amul alal amul nguur doonul dara luy war a tax nit ñi mën koo topp muy wee coono ak njàmbaaram ma gëm yàlla yàllaam ba àdduna bépp walbatiku wacc fi loo xam ne ba ba taxaw day gën a yokku coono bi mu daj ba àgg ci loolu moom ñi mu àndaloon du coono boo xam ne bi nit ku yaafus moo koy def loolu tegtal na ne yàlla lu mu la may am na lu mu la ca teg waaye nett lii ci mu daa ngi nett li ne sëñ Tuubaa na radiyallahu taala anhu ñetti nit li ma daj ci ñoom maanaam ci xet leen ba suñ borom baal leen dugal leen àjjana jaam bu mu mën a matee fekk ma ko borom du ko ci sopp mu ko dana am ci koo xam ne bi mu jullee ba noppi jëm ci kër ga la ak jógem fii ci àdduna wax suñu borom ne ko nga jéggal mbindeef moomu ne ba sama borom baal ko ne ma baal na ko nee na bi ma naan bëriñ di dem suñu borom la ku may arab la ku may français daf ne ma sëng këpp laf lay jar fa mbaaw nag maanaam loolu dalal nga ma ba ma baal kooku mais nag doon ak ñaan rek dem nattu daal laa koy jaayee nee tawat si ni ma yaxos sama baaraamu sànqale ni tànk la ma duggee ma daan foofa ba waxtu wa dellu si ca suba sa soog a xindali ko xam nga ne lu mel noonu daloon na ko ci gànnaar te mu doxee ci li war fi wax ndox suuf mu di jaan yooyu coono yépp du lu ordinaire doomu aadama boo xam ne xam nga ne jaan yàllaa ko bind ci lore day matt dafa soxar ngay dox mu daje yow màtt la du loolu rek loolu moom leneen la lu suñu borom bind benn muy jaan benn muy malaaka wala muy leneen sant ko jëf ju mu war a jëf ci diw sàngam ngir nàngam jaam boobu mën na ko bañ xam waaye suñu borom xiir na ko ci jëf jëf ji ci kii jëf jooju itam ñuy jëflu ci kooku kooku am yàqin bu wóor ci ne borom dana ma teg ëllëg métit woo xam ne buñ ko séddale woon waa réew mi ñëpp dee danaa ko supporté ngir jëmmi suñ borom ndax lim ca aj nga xam ne bu dul loolu duma ko am Cheikh Abdul Wahab Sha'rani radiyallahu anhu nee na doon na ñëw ci Misra suñ borom xamal ni ma junni dana ci dee foo ko ma ñaan suñ borom ne ko peste boobu maanaam métti bi nga xam ne mooy rey jullit nit ñooñu ñu dajale ko teg ma ko mu ne ko nangu naa ñu daal fab métit woowu teg ko mu wéyee métit woowu ba yoonu ndox yol ni jaar ci wetu këram rek xonq coy coy coy ndax tar tar musiba yooyu mu nekk ci diggante dund ak dee du lekk du naan dem ba mënatu la walbatiku ndax métit woowu bi nga xamee ne métit wi dañ na suñu borom xamal ne ko ñi ci dee woon ñëpp kenn ku ci nekk bu doonoon wàllu yu kaamil juddu di liggéeyal yàlla ba dee seen tuyaaba jox naa la ko dañu nekk li ne am na benn góor bu ma soon a ànd ak ci sëñ bi sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ndax doom ji dafa koo nett li gént gi mu ne ko faaw dem ba ci sëñ bi ñu agsee mu ne ko sama doom ji de nee na dafa gént àdduna tukki gannaaw suba mu ne ko wax na dëgg ndax gannaaw suba am na musiba mu war a ñëw dal ci réew mi ci nit ñi man mi maa ko teg ci sama ndodd mi ndax nit ñi bañ su fi yi tànn métit wacc sedd tànn naqar wacc bànneex tànn sonn wacc nooflaay tànn njàqare wacc xel mu dal di wéye loolu ngir am ngërëmal yàlla képp ko ci xam ne liggéey nga ba àgg ci ngërëmal yàlla am na ci ñoom yenn ti jëmm yoo xam ne bu ñu woon suñu borom fommal yowmal xiyaam fommal saa saa du taxaw bu ñu nekkoon sax mu baal ko boo seetee xóotul xulub di abi talib ibn makki wax na ko ci xamul nu mu lu tasawuf li leen suñu borom teg dañ koo nangu ba tegoon ko ëpp benn aani di laaj benn suufi ñu ko waaw téeméeri dërëm ñaari téeméeri dërëm ku ko am lan nga war a génne asaka. mu ne ko su dee ci yéen de nit yi ordinaire yi juróomi dërëm ngay joxe bu ñuy joxe loolu nga wax ana kuy sa imam ci loolu koo ci roy mu ne ko Abubakar Siddiq bi ñuy waajal jaysul jaysul osra te sa alayhi wa sallam ne waajal leen lël bi xare bi jaysul osra te tax ñu tudde ko jaysul osra maanaam ñàkk ak jafe-jafe ak tar-tar ñuy jëm ci réew yu sori warwaay yi doyul muy jamonoy tàngaay doj yi ñuy jaar mën a wàjj nit ba mu ñor ndox mi mëtul lekk matul dara matul yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ah waajal Umar indee li mu am sotti ko mu ne ko loo fa baal sa waa kër mu ne ko lu toll ne li ma indi sidna Abubakar indi mu ne ko loo fa baal sa njaboot mu ne ko yàlla ak yonent bi xam ne kon kooku li mu amoon lépp la indi kooku moo àgg ci yaqin moo waral yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ku bëgg a gis néew buy dox ci kaw suuf na xool Abu Bakr adduna médd la dara taqu ko ci dara xeeñu ko ci moom lépp la génne ci xolam ba mu set loolu moo taxoon mu nekk siddiq noonu nga xam ne Seydina Abu Bakr seetul ne bu ma demee sama njaboot daañu xiif ndax yëgatul xamatul ne ñam dana suural nit wala denc dara dana tax boo soxlaa faje ko loolu lépp du ko yëgati bu ko xelam xamoon sax xelam xamoon yëg ak yëgat li muy yëg mooy yàlla dong mooy leeral nit ki mooy dindi ñàkk mooy def lépp mënatu la leneen mënatul dugg boppam loolu moo tax du ne naa fi bàyyi lii naa fi bàyyi lii xam ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ci ragal gi mu ragal yàlla dem na ba nga xam ne su dee wax ak yow res wu ñu waaj bi day xeeñ ndax maanaam tàngaay bi mu nekk ngir ragal yàlla moo waaj res bi ba nga xam ne day xeeñ res waaye nag ahlu eh, tasawuf lu ñu soxor soxor ci seen bopp ngir yërëm seen bopp mais bépp jëf joo war a jëf wala xew-xew bu am na nga ko niitee leeru alquran ak hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne kon ñoom du ñu def lenn loo xam ne lii wute na ak sharia doonte xam nañu xaqiqa di ko jëfe ndax xaqiqa ak sharia ñaar lañ ñoo xam ne mun ñoo teqli ko ndax sharia ngay jëfe ba am xaqiqa sharia ak xaqiqa yonent bi sallallahu ko ba tàyyi da nga dégg ay jàngat yu naan ñuy weddi xaqiqa naan dëgg rek am wala fen ku ne ci dëgg gi yaa ngi ci dëgg gi ku ne ci lu dul dëgg li nekkuloo ci dëgg loolu rek am waaye xaqiqa sharia amul yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee ñaar ci yéen daañu werante di xëccoo dara bu ñu ñëwee kenn ki dàq wax morom mi gën koo xam fan ñu tegtal ba ma xam li ñu doon xëccoo jox ko ko ndax doomu aadama laa ne yéen feeg wax yu wàccul rek doomu aadama laa ne yéen waaye nag ku ma si jox loo moomul ne la wóor ne safara laa dëgg jox la kii nga xam ne wax na ci ak mana a waxam ak xamam na muy waxe ba yonente bi sallallahu alayhi jox ko li ñu doon xëccoo sharia ko ko jox sharia attiwul lu loolu parce que kii ni mu ni mu waxe ku ko waxe yow ñu war a jox li ñu xëccoo kii ni mu waxe ku ko waxe waruñu la koo jox loolu mooy sharia waaye xaqiqa bi mooy ca dëgg ki ko moom yàlla xam na ko ki ko moom it xam na ko loolu mooy xaqiqa boo tax yonente bi sallallahu bi mu dàqee benn yéefar ba jot ko kooku dal di wàññi ko ne ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Seydina Usaama lob bu ko xeej bi daal di ko ren di saaba yi ñëwee naka li koy ren bi mu woo ko ne ko Usaama li nga def nag mu ne ko gis nga laa ilaha illallah jooju waaw yow Usaama bu kaw ma xeamee na ngay def laa ilaha illallah mu wax mu ne ko laa ilaha illallah jooju daf ko wax rek ngir mucc waaye du dëgg ci moom mu ne ko ndax xar nga xolam ba xam dëgg la wala dëgg dëgg xam ngeen ne naafiq yaa ngi woon ci Madina ak Yonent bi sallallahu alayhi di julli di woor di def li jullit yëpp yi def kooku sharia xaraamal na rey li ndax képp kuy julli jublu penku rek jullit lañ la jàppee waaye ci xaqiqa gëmuñu seen xol gëmul du ñu jullit kon sharia ak xaqiqa du benn sharia moo ñi ak li ñu nekk ak li ñu jëflante xaqiqa nag mooy li ca biir nga xam ne suñu borom ko méngoo ni sallallahu alayhi wasallam waxe ne digal nañ ma naa xeex ak doomu aadama yi ba ñu ne laa ilaha illallah muhammadur rasul bu ñu ko seen deret seen alal ak seenu du ma leen sañ a ŋàññ du ma ma leen rey wa xisaabum alallahi suñu borom nag moo leen di xisaab yawmal xiyaama feewe ak xàq sang daje te suuf nag nekkul loo xam ne ñii dañ cee war a féete ba ci ñii sëñ bi wax na ci Masaalikul Jinaan ne Limaamul Xasaali yi nee tasawuf fardu ayni la fardu ayni ak fardu kifaaya duñu benn fardu kifaaya mooy loo xam ne war na ci jullit ñëpp waaye bu amee ñu ko def mu wàcc ñëpp niki ki faatu sang ko jullee ko dem denc ko war na waaye bu amee benn kuréel bu dem defi ko rek ñi ci def ñëpp toog duñu am bàkkaar waaye loo xam ne kenn ku nekk yaa ko a defal sa bopp niki julli ak aj ak koor mooy fardu ayni nga xam ne jëmm yi la topp jëmm ju nekk ñu ne nag tasawuf kon fardu ayni la ndax lan mooy tasawuf ci gàttal mooy sellal sa diggante sa borom looy def génn ca njistal génn ca bëgg adduna génn ca nam lu euh, yéene joo xam ne ji ju rafetul la nga xam ne da ngay see ni la sa borom seedee ci lépp day teew fi yow ba nga di ko yëg yëg goo xam ne ni ngay yëgee nit ñi ngay gis ni ngay yëgee suñu borom ko gën moo ko gën a dëgër ci yow gën a diis ba xam ne bu dara dikkee suñu borom nga ciy njëkk a seet donc da ngay fàtte sax nit ñi ndax yëg gi nga koy yëg ci sa ci sa xol nga xam ne mooy yëg gi nga xam ne mooy yëg gu dëggu moo lay dugal ci xaaniratul quds yëg googu doomu aadama bi day dem ci pratique ba àgg ca am yëg googu yëg googu nag di ko wut mooy yoonu tasawuf kon jëmm ju nekk ni nga xamee ne suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne Euh, al ihsan an ta'budu allah ka annaka tara mooy ngay jaamu mel na yaa moom ndax soo jàlloog ak ngi jàlloog yow jàlloog yow boobu muy jàlloog koy yëgee ba nga xam ne daf mel ni que poids boo xam ne daf lay écraser daf lay toj di ba xam ne day loxal sa cër yi tiit xam ne booy julli euh, teewlu googu lañ la sant yëg googu ngay def leneen loo xam ne di ak jaamu yàlla it noonu nga war a amee teewlu googu noonu nga war a yëgee suñu borom tabaraka wa taala présence am ni nga xam ne noonu la yëg googu boo ko tàmmee boo ko tàmmee ngay mën a teewlu ndax li li sëñ bi wax ci masaalik nga xam ne ku dul teewlu ci dul julli doo mën a teewlu si julli bu fekkee ne nit ki day nekk ci ay affaire am dox ak lijjanti ba julli jot mu daal di eh, la xam kàbbar xelam du jóg ci mbir yooyu mu doon toppatoo mbiri adduna yi ñi mu doon waxanteel ameel bor suñu war a dem ak yëpp mooy ne ci gém ba bu muy sënga julli nga du ci am dara waaye ki xam ne dana di toog benn béréb moom dong di xalaat yàlla di xalaat digganteem la muy xalaat loolu day mujj xalaat boobu moom ko ba nga xam ne waxtu kabare dootu mën a xalaat leneen lépp day dàqu fi moom ba dootu gis dara dootu yëg dara mu mel ne lu amul ci lay doon ci xolam yaakaar ne mën nañoo gàttal lu tëb bari am dawal dawal dawal est-ce que dina jeex ay débat yi mën a am waaw ñi nga xam ne nag ñooy tracé yoon woowu nga xam ne ñoo doon patrimoine bi fi yonent yi bàyyi woon ni ma ko waxee woon sànq yooyu mu tasawifoon yi nga xam ne ñoom la suñu boroom nam ci ñoom ëllëg yiw ñoo ñu ay xaaj lañu ak i degré ñi nga xam ne suñu boroom jox na leen ci sopp suñu boroom tabaraka wa taala daraja ju njëkk ji ñi nga xam ne jox na leen daraja ñaareel ak ñi nga jox na leen daraja ñetteel ji mooy daraja ji mujj daraja ji njëkk ji gën a néew doole mooy darajay iman jullit boo xam ne gëm na yàlla ak yonente bi gëm fukk yooyu ibnu asir wax limaami jismun bil ilahi wal kutub wal rusli wal amlaak ma baasin xar wa qadari kada siraatu misan xawdu nabii jannatun wa niiraan nga xam ne gëm googu gëm na ko kooku am na sopp gu ko yàlla sopp am na sopp gu mu sopp yàlla waaye am na fu mu yem am na limite diggante bi itam ay métti métti ak jafe-jafe yi ci digg bi ci kéem foofu xam ne moomin la rek xàqan gëm na yooyu dëgg ba wóoru na ko darajay ñaareel ji mooy ñi nga xam ne yennati ulama yi yennati awliya yi ñoo ko am ndax daraja ji njëkk ji mooy la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ak darajey ñaareel ji yi ñetteel ji lu ñuy jagleel nit la du kenn lu ñuy du lu kenn di jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sopp leen yàlla ngir xéewal yi mu leen di xéewal ki sopp suñu borom xam ne ci méditation day wéet di xalaat li ko suñu borom defal nga xam ne am na ay junni junni jaam yoo xam ne bu ñu leen nga nekk diw tey duñ ko gëmee yàlla defal la lool bàyyi la ak sa ñaari bët sa ñaari nopp sa ñaari tànk sa ñaari loxo def la ngay jullit dëkkal la ci réew jullit yépp nga di ko xalaat mu di ay xéewal di la wërsëgal bis bu nekk nga xam ne doo jug nit ñi ñu tax seen bakkan doo jug nit ñu daw wala nga si boofu bu mu ñëw bu mu bu mu fi accès dàq leen yooyu yépp yàlla defal la ko nga di ko xalaat ba bëgg yàlla bi la defal loolu mooy ngeen sopp leen yàlla ngir xéewal ngir leen xéewal sopp leen ma ngir bëgg gi ma yàlla bëgg sopp leen sama ñeñ maanaam al bayt yi ngir bëgg gi ma leen bëgg moom itam bëggu ñaareel gi nit ki dafa xam màgg gi yàlla màgg ak rafetaay bi mu rafet nga xam xam ne suñu borom tabaraka wa taala jaam bi dana liggéey ba jege ko mu sàkk mbindeef moo xam ne wax ak moom bu waxee moom mu moom wax jooju dana neex xam ne bu ci jógee bu dana toog ñetti weer bu nit waxee a wàccu ndax naqari waay waxu nit ñi ndax wax jooju mu déggoon te loola ba suñu borom tabaraka wa taala xam lu mu wax ndax neexu waxam yonent yàlla Musa alayhi salatu wasalam nga xam ne moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek ñoo dégg waxi suñu borom ji dëgg dëgg wax ji nga xam ne sifatu zaati yi la bi ñu ko laajee waxi suñu borom na mu demee mu ne mi ngi demee ne fukki junni dënn yu dalaloo ci sa bopp ànd ak bànneex boo xam ne bànneexu cër bu nekk la boo xam ne àgg na fu xel mënu la xalaat nga boole yooyu diisaayu wax ji nga màggu suñu borom tabaraka wa taala ak neexaayu waxam mooy jéggi daay ba nga xam ne kenn mënu koo misaal yonent yàlla Musaa alayhi salaatu wasalaam dafa waxe noonu rek ngir jox ci joxe ci une idée rek wante sore naag loolu te noonu waxam ji neexe xool jëmmam a kaw a jege a xool ko rek ko dàq boo xam ne ci lay dajeeg ne dara dàqul àjjana mu jox ba ñu xool ko ne ñaari yoon la leen di ci moom ne ko doo suñu borom doo suñu borom ba mu dellu bu nit dikkaatee weneen melowa ñu soog a xam ne mooy suñu borom bu ñu bëggee sujjoot ngir màgg gi mu màgg ak ni mu demee mu ne leen yëkkati leen seen bopp tey bisu jaam jaamu tey bisu xéewal la rafetaay boobu suñu borom rafet waxam jooju wax ni mu neexe ak jëmm ji ni mu tedde ak kattanam gi ak xam-xamam bu bari bi ak ni mu mel yëpp nga xalaat ko ba tax nga bëgg suñu borom tabaraka wa taala melo tax nga bëgg ko mooy darajey ñaareel ji darajey ñetteel ji nag mooy ñi nga xam ne moom la tànneel soppam yi dëgg mu di yonente yi ak kummalul awliya diggante ak xataab yi maanaam aarifoona billahi yi ñi nañu ak siddiqoona yi loolu mooy mahabbatu zatil karimati jëmm ji ci boppam nga bëgg seetuloo aw meew seetuloo lu mu la xéwal seetuloo lu mu la fegal seetuloo daal li nga bëgg mooy jëmmam ci tele kooku ku ci am lu gën a tuuti bën bën pusal mën ngaa ru mu jaam ñëpp te mënatoo def lu naqar yàlla yaa ngi mel ne ku jàlloog asirul masuun ndax asirul masuun ku ko jàllool taxañal nañ la temps taxañal na espace la xewoon ca ba suñu borom bindagul aadama moo tey jii ak lay mujj am ci adduna adduna tukki nga yemale képp lépp nii lay leere ci yow moo tax sëñ bi ne ahfaaliya siral masuna allahu hubban wa la ilaha illa allah loolu mooy firi la waxoon ne allama ni ma kaana qabla al xalqi man kaana li bi karmin wa tilk suñu borom xamal na ma la jiitu ba mu bindagul dara la xewoon en même temps kon nag bu ma waxee ne tasawuf obligation divine la maanaam jaam bu nekk farata la ci yow nga sellal sa xol ndax pour nga roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga roy ko ci acte acte extérieur yi di ki ni nga jëm koo xam di julli ni mu daan woore yooyu yëpp nga xam ne foofu la yem roy nga la da nga koy roy xol boo xam ne du mel ne xolam ba du mel ne xëy na xolu saaba yi waaye lulu na ko xam ne kon jëf ji ngay xam ngeen ne ñaari nit daañu bokk julli ñaari rakka kenn ki ëppalee morom tuyaaba lu toll ni diggante asamaan ak suuf ndax ki la gën a ragal yàlla rek bën bën pusa moo ëpp ay angaar yu fees ak angaar ak angaar ci euh, jëf koo xam ne ragalewul yàlla ne moom innama yaxsha allah min ibadihi al ulama naka moom kon ahlu tasawuf li ma wax jëf yëpp ñoom rigueur la ñu tànn na mu gën a tiisee ngir xiirxiital seen bakkan na mu gën a mettee ba jëf li ñuy jëf ñetti dagara la am ahlu tasawuf dañuy tànn dagara ji féete kaw buñ ne da ngay woor am na dagana yu gën a suufe bu ne digg bi ak bu nga xam ne mooy bi gën a kawe dagana bu suufe bi mooy nga bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi lépp lu yàq ko jeex na dagana bi mooy nga bàyyi loolu lépp bàyyi xool lu araam bàyyi waxtaane ko bàyyi jege ko dagana ñetteel bi mooy sa xel doo xalaat dara loo xam ne du yàlla nga xam ne mooy dara ji gën a kawe mooy ñetteel bi kon anam tasawuf ñoom seen xol bu set